a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu al akmalaani al atammaani ala xayri xalqillahi ajma'iin nabiyyinaa muhammadin al amiin wa ala aalihi wa sahbihi wattaabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin amma ba'du fa yaquulu al imaamu al haafidu al alam al hujja Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyadu s-Salihin min kalaami sayyidil mursalin ala nabiyyina wa alayhim afdalu s-salati was-salam fil baabi s-sadis ashar al-khamis an abi abdillahi an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul latusawwunna sufufakum aw layukhalifanna allahu bayna wujuhikum muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li Muslim rahimahullah kaana rasuulullahi yusaw sallallahu alayhi wa sallam yusawwi sufuufanaa hattaa ka'annamaa yusawwi bihal qidaah hattaa izaa ra'aa annaa qad aqalnaa summa xaraja yawman faqaama faqaama hattaa kaada an yukabbira fara'aa rajulan baadiyan sadrahu baadiyan sadruhu faqaala cibaadallah latusawwunna sufuufakum aw layuxaalifanna allahu bayna wujuuhikum kon al imaamu alxaafidu nawawiyu rahimahullahu taala mu ñuy nekk ci garab gi nga xam ne mu ngi ñu ciy présenté ba léegi ñi nga xamante ne ci toolu nit ñu baax ñi muy digle gi borom bi digle ñuy wattu dund ñu yonent bi alayhi salaam ñu doon dunde li nga xam ne moom la ko borom bi sooboon ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadiis Seydina Abu Hurayra eh, radiyallahu anhu xadiis numéro cent cinquante huit bi mu naan yonent bi salaam ne sama xeet yépp dugg àjjana ba mu des ci bañ ak xadiis bi ci tegu woon muy xadiisu Seydina Salama ibn ibnul Akwa radiyallahu ta'ala anil jami' im naan waa ji eh, di lekk fa yonent bay saa saam dugal càmmoñ bi yonent bay saa ne ko lekkool sa ndojoor mu naan ko déet manuma ko loolu manuma ko mu ne ko dootoo ko man waaw xadis boobu dañu fàtte woon ne day ñëwaat dina ñëwaat ci téere bi xadis six cent treize ak sept cent quarante et un yooyu yëpp insha allahu taala war na ci ñëwaat léegi kon xadis bii ñuy gis tey mu ne alxaamis al imaam an-Nawawi nee alxaamisu lii mooy cinquième xadiis ah nee lii mooy cinquième xadiis ci buntu bi waaye biñ tàmbaleeg léegi mooy xadiis numéro cent soixante téeméer ak juróom benn fukk mu ne an abi abdillah mu koy jëli saxaaba boo xam ne dàkkanta la mooy abu abdillah radiyallahu taala anhu waaye mu ngi tuddoon an-Nu'man ibn Bashir muy an-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd ibn Tha'laba ibn Jula ibn al-Julas bokkoon ci waa Xasraj bokkoon ci waa Ansaar Abu Abdillah am ñu ne mooy Abu Muhammad ah loolu lépp ci ay dakkantalam la bokk moom Seydina an-Nu'man ibn Bashir baayam saxaaba la woon muy Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhu mooy saxaaba la di doomu saxaaba kon saxaaba la di doomu saxaaba radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma muy Seydina Nu'maan gisoon nañ ci hadiisam annahu qaala mu ne neena radmo mu ne radiyallahu anhuma yàlla boroom bi gërëm leen moom ak baayam di Bashir Seydina Bashir ibn Sa'd al-Ansaari radiyallahu anhuma mu ne annahu qaala mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yaqulu muy wax mu ne la tusawwunna sufuufakum waat naa ne di ngeen jubal sufuufakum seen sàppe yi bu ngeen di julli aw wala boog la yuxaalifanna allah borom bi dina jàllar bi dina jaawatle bayna wujuhikum seen diggante xar kanam yi waaw lii mooy am soit borom bi far seen xar kanam yi la doona na nekk fa bët yaag yooyu ku la xool doo amatoo bët amatoo dara delloo loolu nekk sa sa doq ga waaw waaw moo tax ci beneen bi mu ne yaj'alu Allahu ta'ala suuratahu suurata himaar waaw kii mooy kii di njëkk surtout imaam beeg yooyu di njëkkante mu ne na def attention ba borom bi def ah li nga xamante ne mooy ni mu mel mu def ko suurata himaar muy melo am am mbaam boo xam ne muy ñëx ab aay waaw waaw Allahu akbar am ñu ne waaw waaye loolu day tekki lan mooy borom bi day def ak noonoo seen biir la yuxaalifanna Allah bayna wujuhikum mooy def dootu ngeen xàmmente te dootu ngeen bëggante ku gis sa morom jàppe ko ennemi au ngeen jàppante mbokk ko yonent waaye suñu borom noonu innamal mu'minuna ikhwa dëgg dëgg way ngëm yàlla yi ñoom dong ñoo ay mbokk ñoom ñoom ay noon la ñuy gisante mooy dootuñu xàmmee wante voilà ay noon aku bañante ak xol yu féewaloo Allahu akbar mu ngi noonu de waaw mu ne lii muttafaqun alayhi al imaam al Buxaari ak al imaamu Muslim ibnu al Hajjaaj yi rahmatullahi alayhi maa ñoo ko solo waaye naka noonu al imaamu seen sëriñ solo ko imaam Ahmad naka noonu wa ashaabu sunan al arba'a ñoom ñëpp solo nañ ko fay oo naa la ñan ñooy ashaabu sunan al arba'a kay jaruñu fi jaar du ma la laaj question nag di la perturber parce que yow bëggoo ko la laaj waaye. des na <laughs> laaj nag ñun bu dee bëggoo ko mais bon hmm. eh, eh, sunanul arba'a solo nañ ko ak al imaamu Ahmad ak al Shaykhaan al imaam al Bukhari ak al imaamu Muslim ibn al Hajjaj al imaamul Bukhari rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabul adaan baabu taswiyati sufuuf inda al iqaama wa ba'daha kitaabul adaani mu ne qaala haddathanaa abul waliid mu ne ki ñu nettali ma abul waliid Hishaam ibn Abdil Malik muy Hisham ibn Abd al-Malik al-Bahili mawlahum Abul Walid at-Tayalisi rahmatullahi alayhi qala haddathana Shu'ba mu nekk la nettali mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam rahmatullahi alayhi mooy amirul mu'minin amirul mu'minin fil hadith qaala mu ne akhbarani nettali man Amr ibn Murra mu nekk la nettali man Shu'ba mooy Amr ibn Murra ibn Abdillah ibn Tariq ibn al-Harith abu abdillah am ne abu abdirrahman rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'tu salim ibn abil ja'd mu ne dégg naa salim ibn abil ja'd rafi' abu asma rahmatullahi alayhi al-ashja'i al-kufi rahmatullahi alayhi qaala sami'tu an-nu'man ibn bashir mu ne dégg naa an-nu'man ibn bashir waxoon nañu mbiram sànq radiyallahu anhuma yaqulu munaan qaala an-nabiyyu yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na sallallahu alayhi wa sallam la tusawwunna sufufakum aw la yuxaalifanna allahu bayna wujuhikum noonu la ko al imaamu al Buxaari indi al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj mu ngi ko indi alhamdulillah kitaab as-salaa kitaabu as-salaa baabu taswiyati as-sufuufi wa iqaamatihaa wa fadli al-awwali fal-awwal minhaa mu ne haddathanaa Abuu Bakr ibn Abii Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abii Shayba Abuu Bakr al-Absii al-Waasitii al-Kuufii rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Gundar mu ne ku ñu nettale mooy Gundar Gundar da xam ne tudd woon Gundar Muhammad ibn Ja'far al-Hudali mawlaahum ah, Muhammad ibn Ja'far ñu naan ko Gundar rahmatullahi alayhi an Shu'ba moo ko jëlee ci baay jiitleem ndax Gundar Shu'ba baay jiitleem moo dencoon yaayam ginnaaw an Shu'ba mooy Shu'ba bi ñu gisoon sànq bi gis ne kon hadis bi ci moom la jaar mu ne ha Imaam Muslim ne xaaral maa ngi ñëw taxawal ma fii ba def andil la beneen càllale mu ne wa haddathanaa nettali nañu Muhammad ibn al-Musanna bokku <laughs> kii mbokk Muhammad ibn Bakr waaw kay indi na ko ñoom sax la tegal mu ne xaal wa haddathana Muhammad ibn al-Musanna aw Muhammad ibn Bashar waaw kay mu ne ta nettali nañu kon mu ne wa haddathana Muhammad ibn al-Musanna mooy az-Zamin ah mooy Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi ah <laughs> ah al-Basri mooy zamin ah rahmatullah alayhi mbokku kii la woon Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri rahmatullahi alayhima ay xarit lañu qaala ñu ne haddathana nettali nañu Muhammad ibn Ja'far ñoom ñaar ñëpp ñu ne leen nettali Muhammad ibn Muhammad ibn Bashar xam nga ne wa haddathana nettali nañu ah ah Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar mooy Muhammad ibn Bashar moom lañ naan Bundar ah kanta Muhammad ibn Jaafar bi bi ñuy jëlee moom lañ naan Gundar voilà Gund kii Muhammad ibn Bashar Bashar Bashar Bundar euh, Jaafar Gundar ah Muhammad ibn Jaafar jàppee ko noonu waaw ah, Muhammad ibn Jaafar Jaafar Gundar moom mooy Gundar haddathana Shu'ba mu ne Baye Jitlin Baye Jitlin moo ko moo ko nettali muy comme niñ ko waxee léegi muy Shu'ba ibn al-Hajjaj ndax moo dencoon yaayam ginnaaw an Amr ibn Murra wax nañ ko léegi qaala mu ne sami'tu Salim ibn Abil Ja'd al-Ghatafani wa gis nañ ko léegi qaala mu ne sami'tu Nu'man ibn Bashir mu ne dégg naa Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qaala mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul latusawwunna sufufakum aw layukhalifanna Allahu bayna wujuhikum kon nii la ko Shaykhaan solowee rahmatullahi alayhima léegi ñu continuer bala ñuy taxawaat ci hadith bi mu ne wa fi riwayatin li Muslim al imam al al an-Nawawi rahimahullah mu ne nag am na ci benn riwaaya boo xamante ne nii ci ah, mu imam muslim mooy moo ko wéetoo imaamul Bukhari indiwu ko non seulement imaamul Bukhari indiwu ko mais keneen ci quoi kutubu sitta indiwu ko imaamu muslim moom kesee ko mooy eh, téere bi ñu la wax sànq kitaabu salaati baabu taswiyati sufufi wa iqamatiha wa fadli al-awwali ma bi mu andee hadis bu Seydina Nu'man bi beneen bi li indi mooy bii mu naan wa fi imaam an rahimahullah naan wa fii riwaayatin nekk na ci beneen façon boo xam ne nañu soloowe hadith bi eh, mu ñeel kan li li muslim ñeel imaamu muslim rahimahullahu ta'ala foofu lan la wax mu ne kaana rasulullahi comme an-Nu'man radiyallahu anhu dane kaana nekkoon na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yusawwi sufuufana waaw da doon jubale suñu sàppe yi buñ doon julli xatta ba mu ka annama mel ni yu sawwi bi al mel ni suñu sàpp yi dañu mujj ju koy ba mel ni gis nga boo yoree arc yooyu kiiwu xeej yi ñu war a def arc yi ngir flèche yi ñuy tiire gis nga niñ koy jubbantee ngir mu jub dafa mel ni suñu tànk yi la doon utiliser ngir di ko jubbante loolu ngir wax mooy wane ni mu doon jéggee dayo yonent bi alayhi salaatu salaam amee woon solo ba mu koy noonu di ko di ko hein jubal sàppe yi waaw di jubal sàppe yi allahu akbar di def lépp ngir sàppe yëpp jub ci kanam rancé yi tegu ak yëpp ne ñëpp jub xot waaw mel ni day juba juba jub mel ni finalement après mooy jub na jub boo xam ne bu soxlawee dënganti jubbanti li nga xam ne mooy xeeñi ah da koy te mel ni ci suñu tànk yi la koy teg ngir mel ni koy def loolu ngir wane li mu doon jéggee dayo waaw ci ni nga xam ne noonu loon def na sàpp yi jub xoj waaw waaw xam nga ci xëy arc bi bant boobu day day day day day mën a dëng nga koy dënganti nag di ko defar di ko jubal mu ne mel ni suñu tànk yi da ko doon kii di ñu ko jubale tellement ni ñu ko doon soppatoowee waaw hatta idha ra'a anna qad aqalna ba ni nga xam ne yonent bi alayhi salaam ci gise ni ah ñun ka takk nañ mooy li mu bëggoon ci mbir mi mooy ñuy jubal sàppe xam na léegi jàpp nañ ko ñu ngi koy def waaw ci riwaay yi nag dafa am euh, riwaay imaam muslim anhu am na anhu ah. waaye Euh, ci version Riyadou Salihina yi euh, amu waaye à vrai mooy am na ci anhu bi am na ci li nga xamante ni nii mooy ci hadis bi comme boo demee sa imam Muslim comme niñ ko tudde léegi waaw naka noonu ci al azkar tamit bi muy indi hadis bi indiwu ci anhu ko ci waaye riwaay yi am ci imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala am na anhu kon mu ne wara hatta idha ra'a anna qad aqalna takk nañu hein hein nañu mbir mi léegi comprendre nañu xam nañ ne kon sàppe jaratu loolu mooy la mooy finalement saxaaba yi bu ñu la ko xasee jaratu ngay continuer chaque ñu naan leen ay leen sàppe bu ngeen ko xasee xam waratu ngeen a xaar leen koy wax yéen yéen a war a nekk ñoo xamante ne da ngeen di defar sàppe yi mu jub laata sax imam bi di leen ko wax mais manuñu minute bu nekk julli bu nekk ñu ne la defar leen sàppe yi déedéet waaw lii mooy sunna voilà kon nag dinañ ci ñëwaat insha allah mu ne kon ba mu gis ne ñun takk nañ mbir mi xam nañ su ma xaraja yow man benn bés nag mu génn yeneen tubaab saa salaam mooy kon loolu dañuy xam ne finalement doonu ko woon waxati doonu leen waxati naan leen hein Euh, mooy defatul lool ndax ñoom ñu ngi koy defal seen bopp ndax takk nañ leen mu ne sauf que benn jour su ma xaraja man yonent may saa saam génn ngir jiite nit ñi fa qaama mu ñëw taxaw fi mu war a jiite hatta kaada an yukabbir dem bay waaj a kabbaar dugg ci julli ji allahu dem bay def lool mu seetlu faraa rajulan baadiyan sadru waaw mu gis benn waay boo xamante ne dënd bi daa génn mooy moom avancé na tuuti ci sàppe bi mooy euh, tax na sàppe bi jubul waajooju yonent bi alei saatu salaam ne fa qaala mu ne ibadallah yéen jaamu yàlla yi ah yéen jaamu yàlla yi la tusawwunna sufuufakum waat naa ne di ngeen jubal seen sàtte yi aw wala boog la yuxaalifanna allahu wala waat naa ne borom bi dina jàllarbe dina jaawale waaw jàllawle ah bayna wujuhikum seen diggante xar yi waaw lii mooy riwaaya bi nga xam ne mooy imaamu muslim nii la ci ñëwee xadiis bi euh, bii wax nañ la imaam muslim kese moo ci wóotu keneen indiwul du imaam ahmad du waa ashaabu sunan indiwul moom kese moo indi version bi mooy lii euh, foog naa xadiis bi ñu génnoon waxoon naa lëkkaale bi ak bunt bi ñu newoon muy xadiis sayna salama bi ñu gisoon bi wees ibn al-Akwa'i radiyallahu ta'ala anhu mooy di mooy di wuteek sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam hatta aadaab yi moo tax mu ne wa aadaab yi ak teggin yi ndax tegginu lekk mooy lekk ndejoor voilà yonent bay saa wax ko waaji waaji bi kii mu ñaan ko yàlla fa moom ñaan yàlla la dootoo ko man waaw kon lëkkaloo ñàkka di toppatoo tey wattu li nga xam ne mooy sunnaa yonent bay saa ginnaaw bi mu leeree fi yow te ngay xam ne nag yonent bay saa lii dafa bokkoon ci doxalinam ndax kat li nga ne nee na yéen bu ngeen ko deful borom bi waat naa ne dina jaawat ne seen féewal seen xol yi loolu manu la nekk mënuñu nekk lu ñuy tenir à la légère waaw waaw moo tax yàgg na ko wax moom yonent bi alayhi salaatu salaam rahmatullahi alayhi waaw non alayhi salaatu wassalaam doon na imam Ibn Mas'ud ni mu ko yitteeloon te imam euh, euh, hadith boobu mu ngi sahih imam Muslim bi imam Muslim andi na ko ci buntu nga xam ne moom la ñu ne waaw moom Seydina eh, eh, Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam da doon defar suñu sàpp da doon eh, kii defar suñu sàpp yi waaw waaw rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu manakibana fi as-salaa wa yaqulu istawu wa la taxtalifu fa taxtalifu fa taxtalifa qulubukum liyalyani minkum ulul ahlaami wan-nuhaa thumma alladhiina yaluunahum thumma alladhiina yaluunahum waaw qaala ibnu Mas'uud non Abu Mas'uud ndax ma ibnu Mas'uud Abu Mas'uud <laughs> Abu Mas'uud muy Uqba ibn Amr ah rahmatullahi alayhi al-Badri wa radiya anhu mu Uqbat ibn Amr ibn Tha'laba ah al-Badri Abu Mas'ud du ibn Mas'ud na ma ne ibnu <laughs> damaa miin ibn Mas'ud Abu Mas'ud al-Badri voilà al-Ansari mu ne Yonent bi alayhi salaam de dinañ ñëw ci moom li mu wax après wa wal hadith qad rawahu al imaamu muslim ak waa ashaabu sunani al arbaa ba mu des ki nga xam ne mooy imaam at-Tirmidhi mu ne ah moom al imaam Abu Mas'ud mu ne kaana rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na yamsahu manaakibana fi salaati wa yaqul mooy bu ñu waajoon a julli <laughs> mooy bu ñu doon waaj a julli day ñëw di defar kàppe yi di laal suñu mbagg yi mooy di di tollale mooy na mbagg yi jub waaw takkaloo nekk même jub. voilà waaw di laal seen mbagg yi di ko defar mooy di avancer loo kii wala ñëwal tuuti voilà wala yow reculer tuuti dellul gannaaw tuuti yu mel noonu daan leen wayaquul sa ba muy def loolu di laal seen mbagg yi mu ngi la naan istaw kon da ngay xam ne fi salaat manu nekk day julli allahu akbar nekk julli ba pare moom di tourner di laal mbaggu nit ñi yaa xam ne fi salaat mooy qabla an yashra'a fi salaat laata muy dugg ci julli bi naan leen istawu jubal leen seen sàppe yi wala taxtalifu ta bu leen wute fa taxtalifa qulubukum ndax bu ngeen wutee ci defar sàppe seen xol yi day wute ndax loolu seen zahir bi bu dee yéen lii lu yomb lii borom bi ne defar leen sàppe yi yeneen seen salaam dañ ko digal loolu manu ngeen koo def loolu mooy seen xol yi daa fekk ñoo gën a féewaloo fa taxtalifu boo ngeen ko defee fa taxtalifa kay bu ngeen jubalul seen sàppe yi istaw jub leen wala taxtalifu te bu leen wute ndax bu ngeen wutee bañ a defar sàppe yi bu baax fa taxtalifa qulubuhum waaw gis nga seen xol yi ñooy nekk yoo xam ne dañuy féewuloo li yalyani minkum ulul ahlaami wan nuha nay jekk nekk ci sama gannaaw rëkk ñi may gën a jege boroom gént yi mooy boroom xel yi wan nuha ak ñi nga xam ne ñoo ñoo majeur te nekk ñoo xam ne al fuqaha boroom xam-xam yi ci yéen ñi gën a jege ñooñu nañ nekk ñi may jege waaw kon nag ba pare mu ne summa alladina yaluna summa alladina yaluna topp ñi leen topp topp ñi leen topp moo tax ñi nekk ci ginnaaw imaam bi dañoo war a nekk ñoo xam ne ñoom dañuy xam àttee julli xam nañ alquran man nañu gàggante imaam bi mais côté surtout sala li jëm ci wàllu julli bu dee daa am problème wala imaam bi daa am yuñ ko war a Euh, yuñ ko war a dimbalee wala moom daa xëcc kenn yu mel moom mu xam naa lay def ak yu mel noonu waaw ñooñu wan nuha voilà thumma alladhina Abu Mas'ud Abu Mas'ud nag bi mu waxee li radiyallahu anhu mu ne leen nag fa antumul yawma ashaddu ikhtilafan kanta yéen moom tey yéen a ëpp ak wuute <laughs> loolu mooy yan <laughs> hein mooy ne moom ci boppam jamonoy saxaaba yi ci boppam gisoon nañ ne am nag ño nit ñi ñoo xamante ne nii lii nii doxewuñu ko woon waaw doxewuñu ko woon ba moo tax mu ne looloo tax yéen tey yéen a ëpp guute parce que ku mën la defar xatte bu jub moom bul xaar ci moom leneenu yàlla ci sariya yàlla bi lu muy def lu ñuy defandoo en cœur ñuy defandoo ñoom ñëpp day dellu ca lañ doon wax ci jataay bii ñu gën bi ci biro jiitu <laughs> wa annahu man ya'ish wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera te dëgg-dëgg képp koo xamante ne nii dund na ci yéen dina gis wute yu bari dañuy wax li nga gis ñoo xam dañoo bokk jaamu yàlla ñuy war a def mais du ñu ko defandoo mukk parce que xoolal ñun même personne yooyu duggal seen jàkka yi nga xool daanaka sàppe bu baax amu ci waaw li ngay gis sax gis nga ah en man xam naa Sénégal xam naa fi waaw en Europe li ngay yi suñu bokk arab yi ni ñuy defaree ay sàppe même bu dee des na de. wallahi ñooñu gën la téeméer junni yoon ñun kenn ay taxaw nii kenn taxaw nii ay espace kese ngay gis seen diggante te koo ne nii sa tànk bëgg koo teg mu xëccaat tànkam mere la xaw ci biir julli bi kat waaw kenn ñenn ñoo mooy kii jaral na la buñ ñu pousse nga pousse nga ci dañ lay dëgg këdd la waaw man am nag benn paa boobu buñ ma ci doon wax ma nee gone jàkke ja dama fa doon dem mais man man su ma moom lool bon mais am na ku ma ne gis nga paadee boo fi nee nii bu ñuy julli ngeen commencé mu ne allah akbar ngeen di kii defar sàppee teg tànk nii day puus bu la boo kii waatee nga puus danay këdd ah boo bés boo taxawee moom na nga def attention xoolal ma loolu rek waaw moo tax daanaka defar sàppe kenn ki day taxaw ne ñaari ñun ñii dañu kii taxaw ne kii taxaw ne nga gis seen diggante aw nag xëy aw nag mën naa romb seen diggante dem ñëwaat te kat ñoom ñoo bokk sànni bu ñuy julli waxuma la wu bëy de as may mais aw nag xañ na fa wallahi ñu ne ñu ngi julli moo taxit loo ci gis suñu xol yi ànduñu de wa hada wa'du sadiq waaw mooy diggab yonent ci sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bay sa sa doon wax lool istawu wala taxtalifu fa taxtalifa qulubukum istaw jubal leen sàppe yi laata muy commencé julli wala taxtalifu te bu leen wute ndax bu ngeen ko defee kat fa taxtalifa ah bu ngeen ko defee day wute qulubukum li nga xam ne mooy seen xol yi waaw bokk na tamit yi mu doon wax moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko Seydina Anas ibnu Malik lii lépp al imaamu Muslim indi na ko ci bunt bi ñu wax kitaabu salaa baabu taswiyatu sufuf wa iqaamatiha naka noonu xadiis bii nii ñu gis al imaamul Buxaari bii soloo na ko tamit waaw al imaamu Anas ibnu Maalik radiyallahu ta'ala anhuma mu ne ah yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane aqiimu sufuufakum taxawal leen seen sàppe yi na jub jubal leen seen sàppe yi fa inni araakum min waraa'i dhahri waaw man kat dama leen di gis sama gannaaw Allahu akbar mooy xanaa xamoo yonent bi saa saam borom bi da koo mayoon lool yonent bi saa saam pour mu xool ci ginnaaw mooy moom bu taxawee di julli allahu akbar ni muy gise ci kanam noonu lay gise ci ginnaaw te dafa wan nit ñi ginnaaw da di wan ginnaaw mais ci ginnaaw boo defee sax loxo nii sax gis na la te pourtant mu ngi jàmmaarloo ak boroomam moo tax mu ne leen jubal leen seen sàppe yi man dama leen di gis ci sama gannaaw doq dama leen di gis waaw waaw moo tax xoolal saxaaba yi radiyallahu anhum Seydina Anas ibnu Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne wa kaana ahadunaa yulziqu mankibahu bi mankibi saahibihi wa qadamahu bi qadamihi léegi moo tax ñun kenn ci ñun da doon jël épaule sësale ko ci épaule ci ci des ak xadab pa tànkam ci mu des waaye lool Seydina Nu'man ibn Bashir gin nañu leeral noonu lañ la ko nan lañ ko doon defee lañ ko doon defee moom Seydina Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne xool mu ne aqbala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala an-nas bi wajhihi beneen xadis bu wuteeg bi wa qad rawahu al-imam Abu Dawud naka noonu ah ñeneen solo nañ ko min ashabi sunan mu ne yeneen ci saa saam dafa jublu ci ñun bi wajhi ak xar kanamam fa qaala sallallahu alayhi wa sallam mu ne aqimu sufufu sufufakum salasa mooy aqimu sufufakum aqimu sufufakum aqimu sufufakum wallahi la tuqiimanna sufuufakum aw la yuxaalifanna allahu bayna quluubikum qaala muy an-Nu'maan fa ra'aytu ar-rajula yalzaqu mankibahu bi mankibi saahibihi wa rukbatahu bi rukbati saahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi voilà mooy nii la ñuy defaree sàbde lu moo tax ma ne la waa France ñoo tare foofu ñun wolof yi li ñuy def en tout cas les mosquées traditionnelles parce que bu dee ne jàkkaay ibaadu yi ñoom moom ñu ngi respecté même bu lii ma lay wax nii am na fu mu des tuuti waaye ñoo ko ah xaaju ñoo ko kat suñu façon yeneen jàkke ñeneen ñi ko waa ma ne ñeneen ñi mooy gars woote ay tarixa ñoom dafa mel ni affaire sharia seen yoon newu ci en tout cas ñu bari quoi naa la moo tax boo leen di wax mbiru diine di leen laaj masala ñu naan laaj ko waa ahlu sunna ñu bari ci ñoom wal iyaazu billaah mel ni ñoom newuñ ci waa ahlu sunna ndax xamuñu yoon yi ñuy mel moom la ñuy topp tariixa yoo xamuñ ci dara waaw ñu jàpp ne ñoom nekk ñu sax ci ahlu sunna nañ ko laaj waa ahlu sunna mooy ibaadu rahmaan waaw de toute façon moom ñoo leen gën a doxal sunna ñoo ci gën a yi ak lu waay wax ak loo leen mere mere waaw waaye Seydina Nu'man war nañu fii gën nañoo leeral li Seydina Anas waxtee radiyallahu anhu nan lañuy xam nga jàkke yi dañuy def ay prêt mooy yenn jàkka yi ma gis am na jàkka dañuy def tam ñu takk benn buum fële ci catu extrémité fële sàppe de ba fële benn buum wala ñu def ay trait tracé ko sàppe yi ngir nit ñi mën a di di teg seen tànk mais loolu man na dimbali nit ñi mais man naa indi en erreur yóbbu gars yi mooy bu ñuy defar sàppe yi ñenn ñi xam nga lu ñuy def seen catu baaraam yi ñoom la xool mooy baaraamu tànk yi. la ñuy fexe xool ndax tolloo nañu alors que mbir mi du baaraamu tànk yi ngay xool déedéet du baaraamu tànk yi de non non non gis nga cat yooyu noonu ñuy def trait yooyu bu doon ne seen gannaaw ndëggu tànk mooy sa gannaaw kon gannaaw tànk ba foofu la ñuy teg ci trait ah kay loolu dina baax loolu dina baax voilà mooy ñu teg ko ci cat ba waaw duñ jël seen baaraamu tànk duñ jël seen baaraamu tànk bu soso mu sa soog li nga xam ne mooy trait bi déedéet baaraamu tànk bi du moo war a su fekk trait ndax bu boobaa nit ñi du ñu tolloo ndax tànku nit ñi tolloowuñu am na koo xam ne tànkam dafa tuuti kii tànkam yaatu imaginer ñu ne catu seen baaraam yi moo war a nekk ci ligne bi gis nga bu seen cat newee xoolal seen kii tànkamu gën a yaatu tànku kële tànkamu gën a gudd tànku kële mooy da ngay gis ñu tegadoo kii tànkam tolloo nañ ci kaw fii cat yi mais tolloowuñu ma mooy système ba da ngay gis système ko ne génn lool kee système dugg fële parce que kii tànk ma gën a yaatu du noonu la ñuy defaree fàtte. moo tax ma ne la am na sax ñi koy res ñi ñi koy jéem a respecté léeg-léeg duñ bàyyi xel ci lii al Seydina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma dañoo leeral ni kon nan lay demee Seydina Nu'man ne nii lay demee. yeneen i may sàà dafa dégmal ci ñun bi wajhe ci xar kanamam mu ne aqimu suf sufufakum aqimu sufufakum mu ne jubal leen seen sàpp yi wax ko ñetti yoon aqimu sufufakum jubal leen seen sàpp yi aqimu sufufakum jubal leen seen sàpp yi salaasa ñetti yoon wallahi maa ngi wat yàlla man yonent bi alayhi salaam la tuqiimunna sufuufakum wat naa ne di ngeen taxawal jubal seen sàppe yi aw la yuxaalifanna Allah wala boog borom bi dina jàwwalle dina wëlbati def mu féewaloo allahu borom bi bayna qulubikum dina féewale seen diggante xol yi ba ngeen nekk ay noon nekk ci jàkk yi moo tax kenn du supporté keneen ci waaw yi ko ci jàkk yi jéeg gi rek am ñuy wax ci kaw wax ñu nekk dañuy xuloo wallahi boo seetloo mooy lii nii duñ ko respecté waaw yéen wala la ñu doon doon saa saa wax boo gisee nekk di bokk jàpp ñoo jullee ba ku nekk sa xol dina bon ci xol ci ci des mel ni ay xoli safara di nga ëmbal sa borom yaa ngi yaakaar benn affaire yaa ngi xaar benn rek ba nga ci dal ci kawam. lay mu sawaay xaw ma ne ma mais bu ma jobee. yoo xam ne jaru wala di ñu xonante di xuloo biir jàkka ji ba tàng jër waaw boo seetloo loolu nag mooy sàppe yi ci commencé la jóge ndax yonent bare saa saa ma ko wax wallahi di ngeen jubal seen sàppe yi la tuqiimanna sufuufakum wallahi la tuqiimanna sufuufakum aw la yuxaalifanna allahu bayna quluubikum wala borom bi dina jaawale seen diggante seen diggante xar kanam yi mooy ngeen nekk noonu xaala xoola Seydina Nu'man mu ne yonent bi lii la ne yonent bay saa saa doon mu ne ne ku nekk déglu lii la ñuy defaree sàpp mu ne fa ra'aytu rajula moo tax doon naa gis kenn ci saxaaba yi moom saxaaba an-Nu'man seetlu na affaire bi mu ne te moom da doon nekk ci sàpp yi même bu dee ci gannaaw la doon ne ndax gone la woon waaye mu ne fa ra'aytu rajula yalzaqu mankiba da doon sësale son épaule waaw gis nga son épaule bi man ki di bi da koy teg mu takkaloo ak sës ak ci nekk ci wetam gauche droite ak gauche ku nekk sa mbagg di laa seen mbagg yi di laalante ñu kole wa rukbatahu bi rukbati gis na seen oom yi day taxaw bi day taxaw ba bu nu taxawee nii seen place oom yi dañuy laalante cet ca cet yi day laalante non <laughs> wa Kaaba suñu Kaaba Kaaba bu ngeen di julli na ngeen raxas seen tànk ilal Kaabayn ba ci ñaari déjjoor yi mooy gis nga cheville bi yax boobu ak naati di génn loolu mooy cheville ñaar yooyu dañuy takkaloo nii kii lay taxaw kii taxaw mooy dañ koy fësale noo xam ne bu ñu taxawee seen cheville yi ñooy laalante kon loolu xam nga ne kon cheville yi ñoo war a laalante. ak mbag bi noonu la xool ndax sàpp bi jub na bu ñu ko defee ki gën a ñand ki gën a tuuti ki yemamaay ñoom ñëpp bu ñu taxawee sàpp bi dina jub waaye bu dee catu baaraam ya ngeen di xool boobu sàpp bi du jub parce que ki gën a tuuti moom bu avancé jël baaraamam teg ko ca catu rëdd ba yow mit ko gën a yaat gin koo mag nga teg sa baaraam sa catu baaraam sa tëdd rëdd ba moom boo lay gën a avancé kon bi jubul ni ñuy defaree sàpp bi mooy épaule contre épaule la waaw <laughs> loolu lay def ñoom ñooy takkaloo fara'aytu rajula yanziqu mankibahu bi mankibi sahibi waaw loolu la waaw loolu la waaw kon noonu la mbir yi di jóge wa rukbatahu bi rukbatihi ha kii bi bi mooy cat bi buñ taxawee waxuñ la nga jël ngeen taxaw ngeen jàkkaarloo jëloon non mooy bu ngeen taxawee noonu sa testan sa cheville takkaloog sa biir nii kanta bu boobaa catu baaraam ya dinañ sutante kay ndax ñépp tolloowul borom tànk bu ndaw bi mënu la tànk doom borom tànk bu may bu ngand bi bu boobaa mooy ne moom catu baaraama mooy sut mooy jiitu mais loolu garaawul bu foofu lañ koy xool suñuy xool mooy sa gannaaw testan ba nañ takkaloo mbagg yi ak mbaggam waaw ku nekk sa côté loolu mooy bu ngeen ko defee da ngeen di gis sàpp bi day jub xocc waaw ñoo ñoo raw militaires yi défilé car wa quatre quatre la euh, juillet non quatre la euh, américains yooyu seen défilé yooyu de l'Obélisque Sénégal ak yooyu gis nga militaires yi seen chorégraphie ñi nga xam ne ñoo nekk ci jàkka ji respecté règle yi moo tax yeneen bi alei salaatu salaam ne non non <laughs>